بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidi al awalina wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imami siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizina ar-rabihina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi ñëw ba tey ci eh, tafsir suratul ma'arij suñu jotaay bi weesu gisoon nañu wala suñu jotaay yi weesu ñi woon fi borom subhaanahu wa ta'ala doon waxee naan walladina a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladina yi nga xam ne mooy gaa yu baax yooyu alladina mooy ñi nga xam ne fii amwaalihim ci seeni alal yi xaqun am na cër xaq muy azaka ak leneen loo xam ne ma'lum lu ñu xam la lissaa'ili ñeel aji laaj wal mahrum ak kañ-kañ ci suñ jotaay weesu eh, gisoon nañu li aju ci baat yi gis nañu tamit tàmbali woon nañu ci suñ jotaay bi wees ci njàngat yi a xamante ne ñoom ñoo nekk ci suñu euh, ay euh, bokk na ci li nga xamante ne euh, gisoon nañ ko mooy ci ginnaaw jeex gi nga xam ne moom la gaa yu baax yooyu jeex ci seen borom subhaanahu wa ta'ala nga xamante ne dañoo rey seen bakkan wala ñu néewul ko doole lool ba jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye tamit wëlbatiku saxee ci moom Euh, ñu gisoon ci waaw boobu ak maam yi nga xam ne moom la lamboo ci biir euh, waawul fana ak albaqa ak li nga xam ne moom la ñuy wax waawu samaniya euh, ñu taxawoon ci defoon ci benn xeetu taxaw seetlu ci waaw boobu ci wàllu njàngat yi nga xamante ne moom moo ci nekk ci borom bi subhaanahu wa taala ni indi ci aaya bi gisoon nañu tamit mais Eh, am solo gi nga xamante ne mooy bu ñu xoolee aaya bi lépp day wërwërloo ci alal maanaam li nga xamante ne moom mooy xàq yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju moo xam asaka la wala boog lu dul asaka waaye tamit muy feeñal di leeral am solo gi nga xamante ne moom la am moom la alal am solo eh, mooy ak am-am maanaam mën nañu wax alal mën nañu ni am-am eh, solo bi nga xamante ne moom la am solo suñ jotaay bi weesu euh, tàmbali woon nañ ko euh, ba gis ne borom subhaanahu wa taala ko tuddal daf ko wutal ay tur ci alquran bokk na ci tur yi nga xamante ne ginnaaw alal biñ ko xamee tuddee na ko euh, risque muy wërsëg tuddee na ko tayibaat mooy yu teey yi yu baax yi yu sell yi tuddee na ko fadlu muy ngëneelu muy fadlullah wala euh, fadlu min rabbikum wala yu mel noonu wala min fadlihi maanaam lépp kon muy fadlullah muy ngëneelu buur yàlla subhaanahu wa taala na ko xayr mooy lu baax mooy yiw euh, kon loolu day wane mi nga xam ne noonu la alal amee solo fi ñu jeexale woon ci njàngat yi mooy ci biir solo bu rëy nga xam ne borom subhaanahu wa taala def na ko alal ba tey euh, moom mooy ne borom subhaanahu wa ta'ala daf ko jox yitte jox na ko yitte ba nga xamante ne daf ko tuddee euh, qiyaaman ba noppi daal di wax ne wala boog qiyaaman ci beneen jàngin mooy bimu naan wala tu'tu sufahaa amwaalakum lakum qiyaaman ci beneen jàngin allati ja'ala Allahu lakum euh, bu leen jox way dese ñi ñi nga xam ne dañoo dese maanaam ci wàllum xel rawatina ci wàllu mi nga xam ne mooy ni ñuy jëfandikoo alal maanaam mënuñu euh, amuñu euh, euh, maanaam aptuñu pour di pour ñu bàyyi leen ak alal bi ndax alal kat buur yàlla subhaanahu wa taala daf lay na koo defal yéen mu nekk loo xam te ne qiyaaman la wala qiyaaman maanaam moom ngeen di taxawe seen mbiru dund yi naka noonu dafa am doole dafa am valeur ci jeexitalu jotaay bi weesu Euh, taxawoon nañu ci maanaawu valeur bu mag boobu nga xamante ne moom la alal am ba nga xamante ne euh, société jullit ñi euh, saa yoo xamante ne dinañ gis ne dañoo am koom dañoo am alal ba noppi yor jikko yi nga xamante ne mooy jikko yu borom subhaanahu wa ta'aala ci képp koo xamante ne yor na alal ak sori yi nga xamante ne moom la gërëmul yooyu dinañ ci ñëw léegi incha allah da daal di gis mu nekk société boo xamante ne day koy day am gëdd dañ koy respecté. day am valeur eh, te alal googu nga xam ne muy am am gi mooy li nga xamante ne borom subhaanahu wa taala eh, nit ki dëgg-dëgg su bëggee nekk jaamu yàlla piir eh, bu mat sëkk maanaam faw mu nekk koo xamante ne dina am lenn lu mu ci yor loo xamante ne dana ko jàppale ndax comme niñ ko gisee woon azaka maanaam ponk la bu rëy rëy ci ponk l'islam nekk ponk bi nga xamante ne moom mooy bi digg bi mooy bu médiane bi te ginnaaw Euh, baatu seede yi euh, julli juróom euh, azaka moom moo ñëw parce que juróom lañ maanaam kon moom moo nekk ci digg bi nekk médiane te loolu tamit day dëgëral ne maanaam li nga xam ne noonu la alal nekkee ci wër wërwërloo ci lépp ba nga xamante ne moom mooy ndiggal mbir yi doxalinu àdduna ak nit koo xamante ne sax dafa bëgg diineem jag ngoram jag àllaxiram jag digganteem ak borom subhaanahu wa ta'aala jag ndax bu fekkente ne nit yoru alal dina am xeeti jaamu yàlla yu baree bari yoo xamante ne dana ko rëcc te bokk na ci bi koy bi gën mag bi nga xam ne incha allah dinañ ko gis taxaw ci def ci xeetu taxaw seetlu moom mooy azaka azaka moom du ko mën a joxe abadan euh, ndax day fekk ne nekkul koo xamante ne nekk na ci euh, prédisposition maanaam ci taxawaay euh, wala posture bi nga xamante ne dina war a mën a tax mu génne di joxe azaka te loolu lenn moo koy mën a maye mooy am alal Euh, naam alal gi tax ñuy wax nag mooy alal gu dagan ndax alal gi xaraam sax farata amul amul asaka maanaam alal gi nga xamante ne niñ ko amee daf xaram mooy riba wala boog da ngaa ger nit wala boog da ngaa jël euh, euh, da ngaa moom da ngaa da ngaa noot nit nangu alalam wala yu mel noonu loolu dañ cee war a génn dañ cee war a set mais du loolu mënu cee génne asaka loolu da nga da ko war a bàyyi a du du ne da nga ciy joxe asaka déedéet. loolu du doo ko joxe te lii ma la wax nii maanaam mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci rahmatullahi alayhim euh, kon euh, buñu naan dañuy génne azaka tamit maanaam faaw ñu xam ci lan lañ koy génnee alal di xaraam moom maanaam da nga koo muumul sax maanaam yow da nga ko war a yor moo tax kenn du la ci génneloo azaka comme ni nga xam ne noonu la ko xadis bi waxee xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne mi ngi ci saxiixu imaamu Muslim ak sunan imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne laa yaqbalu llahu salaatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min ghulul buur yàlla subhaanahu wa ta'ala du nangu sarax maanaam du nangu euh, julli boo xamante ne àndul ak laab euh, naka noonu du nangu sarax goo xamante ne euh, maanaam ak asaka goo xamante ne jugewul ci maanaam dafa dafa dafa dafa juge ci alal boo xamante ne daganul te loolu buñ ko xoolee mooy comme ni xadis beneen bi nekk ba tey ci saxiix imam muslim yenent bi sallallahu alayhi wasallam daal ni inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa ma umila li wala boog wa ma umila xaalisan li wajhi euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne buur yàlla subhaanahu wa taala dafa dafa sell dafa laab dafa teey dafa sell du nangu lu dul lu laab teey sell ak loo xamante ne dañ ko def te moom rek mu tax maanaam kon euh, loolu daf ñuy jàngal maanaam benn mbir boo xam ne eh, gis nañ ko ci waxu al imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah imam bu màgg boobu eh, imam bu màgg boobu rahimahullah wa radiya anhu dafa ne eh, ki nga xamante ne moo jël ak alal boo xamante ne daganul alal boo xamante ne dafa xaraam bu jël ko ne daf ciy def lu baax lu deme nekk saraxe wala leneen xeet dox doxalin yu baax yi kooku mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa jël ay mbéewal di ci jàppoo wala boog ay mbéewal mu ci bëgg a dundee sobe euh, mbéewal mooy tuur ndox mooy nit ki bu demee ci wanag wa euh, di tuur ndox li ñuy génne euh, loolu tey nit ki su fekkente ne su fekkente ne kon noonu la mel te li tax mu wax ko loolu dafa dëppoo ak xadiis Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu ma bi nga xam ne moom lañ wax mooy lan mooy ki nga xamante ne dafa yoree alal te alal ga nam ko yoree daganul kooku daf maanaam euh, bu bu ciy jël di ci def lu baax ah, loolu day mel ni ki nga xamante ne dafa jël ay mbiiwal dafa dem ca wanag wa jël potu sàmbur bi euh, tuur ci ndox ba pare daal di ñëw bëgg cee jàpp kooku day yokk sobe ci kaw sobe wala boog mu gis sobe ci yaram bi mu bëgg koo dindi loolu wax jooju noonu mu wax moom imam bu mag boobu rahimahullah wax na dëgg ndax hadith na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf koy dëgëral ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, iqtiraan googu mu def maanaam lëkkale ji mu lëkkale diggante njàpp gi ñu dul nangu euh, maanaam julli gi ñu dul nangu te njàpp te laabu laab amu ci maanaam naka noonu noonu lëkkale gi ko lëkkale euh, def lu baax li ñuy def lu baax ci alal te alal ga daganul maanaam lëkkale googu du pour neen moo tax lu imam boobu wax kon dëgg la rahimahullah wa radiya anhu euh, kon mu am mas ala boo xamante ne ci biir alal ba tey ci lañu ne bi ci wax ndax am na solo lool comme borom subhanahu wa ta'ala daf ko jox gëdd dafa ay mbirum euh, ci alquran yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rëyal ay mbirum ci sunnaam comme li nga xamante ne tàmbali woon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu te moom la ñu nekk tamit di continuer di wax nii euh, ba nga xamante ne kon alal joo xamante ne léegi dafa xaram maanaam nit ki dafa ne man de dëgg-dëgg yor naa alal joo xamante ne dafa xaram euh, léegi man nan lay def euh, naka laay laay doxale ak alal ju xaram bi bu boobaa li nga xamante ne moom la war a def mooy su fekkente ne alal ji lépp daf xaram moom sikk nekku ci ne daf ci deñ bu dee alal ji li ci xaram itam daf koy bàyyi maanaam ni mu ciy deñe nag mooy daf koy jël Euh, ci yéene gi mu ci yéene mooy day yéene deñ ci bàkkaar bi maanaam loolu la yéene bu yéene def lu baax de day yéene deñ ci bi mu jël xool ay nit ñoo xamante ne aajo woo nañ alal ji maanaam ndax soxla nañ ko euh, ngir ne euh, way ñàkk lañ wala boog xëy na seen am am tax koo demee noonu walla bu xool ay bërëb yoo xamante ne ay ndimbal njaboot dafa bari lu demee nekk ay resto du ah, wala euh, euh, yu mel noonu euh, comme ay croix croix rouge comme ay secours islamique comme xeet yu mel noonu daal ñi nekk dans l'humanitaire daal ci gàttal maanaam mu jox leen alal ji wala boog bu gisee ay nit ci way ñi ko jege ñoo xamante ne xam ne ni ñii amaan nañu soxla alal ji loolu tam maanaam fa biha wa ni'mat est-ce que loola ak a rafet ak a baax Euh, waaye su fekkente ne kon maanaam wala wala wala wala wala daal ci ay hôpitaux wala yeneen ak yeneen maanaam euh, na ko def daal ci loo xamante ne ak njariñ nit ñi da cee nekk njariñ surtout def cee nekk euh, comme daara école et cetera maanaam yi nga xamante ne dañ koy aajowoo naam mën na ko def tamit ci jàkka wala juma et cetera mais ci yéene biñ ñu la wax ni te mais mu am lu am am solo mooy ne faw yéene boobu moom daa iman daf ko war a préciser maanaam ne yéene boobu la ñu war a am léegi su fekkente ne nag euh, alal euh, dafa tuuti maanaam alal alal ji dagan kon loolu lay demee léegi mais loolu noonu maanaam cas de figure bii ñu wax nii moom mooy su dee alal gi daf koo am te ajuwul woon ci àqu keneen te ajuwul woon ci àqu keneen mais su fekkente ne alal gi dafa aju ci àqu keneen maanaam mooy par exemple dafa nangu alalu jàmbur wala boog mu triande nit ba ba lekk alalam wala boog mu am ku mu nax jël alalam wala boog euh, mu mu ëpp doole ci buntu yoon justice nangu alal di ba justice ba jox ko yoon ngir ne moom dafa am fu mu jaar ak yi et cetera euh, wala boog mu jël numéro këru jàmbur dugal ko ci ci eh, domaine Euh, ñu ñu ñu kii ko euh, euh, service des mines et cetera maanaam fexe ba am kum fa xam ba ñu changer numéro bi ak yu mel noonu wala wala en tout cas ci domaine bi wala yu mel noonu maanaam daal moom daal ala kulli xaal na def ba jot ci alal ja baaxul ala kulli loolu moom mooy li nga xamante ne moom la te ci àqu jàmbur la aju loolu masala bu am solo loolu nu def mooy. Eh, daf koy delloo ka ko moom loolu moom mooy tuub googu noonu la koy defe maanaam eh, ci tuub gi ginnaaw li nga xam ne moom mooy masala yi aju ci tuub yëpp eh, daf cee am beneen moom mooy raddul mazalimi ila ahliha mooy tooñ yi nga tooñ nit ñi nga delloo ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom moomoon léegi nag delloo wi nii mën naa am ay façon mën naa ay forme mais delloo gi moom faaw daa war a am maanaam tey mënoo ñëw par exemple ne diw sa nangam bi nga doon wër boobu ba léegi maa ko sàccoon loolu xëy na doo ko mën a wax mais na nga ko delloo ci anam goo xamante ne daal euh, moom xëy na du yëpp mu jékki-jékki gisaat ko et cetera wala yu mel noonu wala nga tegalat ko ko ci biir këram wala boog nga en tout cas nga def noo xamante ne moom xam nga ni sikk nekkul ci ne lii dana ci jotaat euh, loolu moom mooy moom mooy euh, kon delloo maanaam ak nu delloo gi delloo woo ne ak ndax koy jox nit yóbbu mu yóbbante wala ndax maanaam a def mais na nga ko delloo loolu moom mooy nga xam ne moom mooy. loolu mooy euh, étape bu njëkk bi su fekkente ne nag moom génn na àdduna maanaam mooy mënatoo ko delloo te gisatoo ko bu boobaa da koy delloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi euh, ñi ko ñi ko ñi ko ah euh, ñi ko doon maanaam way ñoo ñu ko koy jox nga koy delloo ah lii de seen baay ko fi mooma ah lii de seen maama ko mooma lii de ah voilà day seen borom kër ko moomoon nangam ñu jox ko et cetera maanaam ñu delloo ko delloo leen ko bu ko defee ñu jël ko boole ko ci li nga xam ne moom la ñuy doon su fekkente ne loolu mënta ne te waxoon nañu ne eh, différenciation bi nga xamante ne moom moo am ci alal maanaam ci li nga xamante ne mooy li nga xam ne misli la ak xiyam yi eh, gisoon nañ ko ci jotaay ah, solo gi am solo mooy fii daf ciy feeñ mooy comme niñ ko gise woon eh, mooy misli mooy loo xamante maanaam xiyam yi misli mooy loo xamante ne lu mel ne moom am na fi te moom mooy alal ji nga xamante ne euh, boo demee ci marché bi di nga gis lu ko nuru maanaam comme par exemple saako ceeb bi ku maanaam xaw a féexal xolu mbay mi tuuti ndax koor bi mën naa métti ci ñoom maanaam comme saako ceeb bi maanaam wala boog euh, euh, yi nga xamante ne daal mel nañu maanaam mën nga koo gis maanaam mën nga ko trouver feneen loolu misri la maanaam loolu. bu fekkente ne lu mel noonu la wala boog par exemple ordinateur am mais nga xam marque bi et cetera yooyu noonu xam nga ni misli la wala benn oto boo xamante ne oto bi xam nga ko xam nga marque bi xam nga lépp euh, ak euh, année bi et cetera yooyu tamit xam nga ko lool mooy misli maanaam parce que yi yiñ ciy defar yu nuroog moom te buñ ko xoolee buñ leen weccoowee ñoom ñaar valeur bi soppeeku gi muy soppeeku du lu ñuy bàyyi xel lool moom mooy misli euh, léegi nag mu am xiyam yi mooy li nga xamante ne comme niñ ko gise woon mooy alal yoo xamante ne Euh, dañ koy mën a nat maanaam valeur bi la ñuy bàyyi xel maanaam valeur bi moom la ñuy euh, bàyyi xel euh, loolu boo ko yoree noonu ngay def maanaam al alal nga xam te ne bon valeur bi la ñuy bàyyi xel moom mooy lan mooy ne lu mel ne moom ci marché bi amatul comme objet d'art yi comme li nga xamante ne moom mooy kër yi kër yi ndax selon placement bi valeur bi day soppeeku même bu dee tabax bi noo nuroo lépp li ci biir nuroo mais place bi mu nekk rek man naa tax ba kër gi am valeur wala mu ndax am kër Paris bokkul ak am kër Ndakaaru maanaam valeur yi tolloowuñ du tout euh, wala am kër euh, euh, fële Cenaba bokkul ak am kër masalan New York maanaam loolu ma chattaana ah, maanaam nañ lool valeur yi maanaam xattaa benn mètre carré New York moo gën a cher maanaam ak toolu lëmm wala wala wala wala koñu lëmm bu dëkk bu nekk par exemple Cenaba wala Caaroy maanaam kon euh, loolu euh, moo tax tabax yi di di wuute fa leer maanaam même koñ yi du du loolu moom euh, mbir la moo xamante ne feeñ na ci kanam ñëpp naka noonu comme xar yi bëy yi et cetera yooyu léeg-léeg mën nañu nuróon yi mais pour ñu tolloo valeur maanaam day jafe gis wala bokk léeg-léeg mu na naqaree gis allahuma ba mu des comme bu dee ay ganaar ganaar yi moom da ngay gis ne léeg-léeg dañ naan la ganaar mille cinq cent ganaar deux mille cinq cent selon yi wala xeet yu noonu Euh, loolu valeur yi mën nañu tolloo euh, kon euh, ala kulli xaal ci nam rek moom mooy ñu xàmmee misli ak qiyam yi su fekkente ne kon dama am kon ku ma tooñ ci alalam ma war ko ko delloo ngir ne xaraam gi ci loolu la aju boobaa damay daal di jël li nga xamante ne moom mooy alal ji ma ko ji ko yoreel maanaam jëmmi alal ji ma jël ko ma delloo ko su fekkente ne alal ji nekkatu fi maanaam ngir ne yàqu na wala bo jëfandikoo naa ko Euh, ndax xam nga alal yi tamit am na ci beneen xeet boo xamante ne dafa am lu ñu tuddee maalul istihlaak yi ak maalul istimaal yi euh, loolu tamit euh, beneen tekkantal la amaan na boobu xëy waxuñu ko bi ñuy gis tekkantal yi am ci yi ndax am na benn xeet bu tudd noonu maanaam xeet benn tekkantal bu mel noonu mooy istihlaak yi ak istimaal yi mooy alal yoo xamante ne istihlaak yi la mooy loo xamante ne boo ko jëfandikoo day jeex maanaam day deñ dafa doon fi nekkati am loo xamante ne comme par exemple ndox ndox boo ko jëfandikoo day doon fi nekkati Euh, comme mooy yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ñaare en général du maanaam daanaka yëpp sax dañoo dugg ci biir loolu ndax bu ñu koy jëfandikoo rek doo fi nekkati mooy istihlaat yi léegi mu am nga xam ne istimaal yi la mooy koy jëfandikoo rek comme kër comme yëre comme yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, comme oto et cetera yooyu moom boo ko jëfandikoo itam du tere mu ne fi voilà loolu effet ji muy am fi muy amee jeexital mooy comme ci masala bi bii ñu ne mais day am jeexital tamit ci masala yu demee nekk mooy yenn contrat yi ñu mën a tëral Euh, par rapport ak usage bi ñu mën a def ci yenn mbir yi maanaam jëfandikoo bi ñu mën a jëfandikoo ci yenn mbir yi da ci am jeexital parce que loo xamante ne tey par exemple istihlaak yi la dafa am maanaam mënoo koo louer par exemple maanaam loolu jaay rek nga ko mën a def ñu mënoo koo louer parce que mën naa dama lay louer ndox mi wala dama lay louer orange bi wala euh, sama boolu ceeb bi louer naa la parce que loolu ay xeetu naxee da ciy am ak xeetu euh, wor ak wuruj da ciy am maanaam mënta ne rek parce que waa ji koy jëfandikoo wala bu maanaam te bu koy jëfandikoo wala euh, euh, mu bañ koo jëfandikoo maanaam mu nekk loo xamante ne xeetu euh, xeetu maanaam naxee naxee mbaay lay doon maanaam ndax day toog di ko xool dina ko téye nii mais du ko jariñ dara allahuma ba mu des ci koo xamante ne daa bëgg a triander comme par exemple léeg-léeg loolu mu am d'ailleurs même mën na bañ a nekk ku bëgg a triander sax mais comme ni ñenn ñi di jaayee di ay ay yenn animaux yi ginaar yi wala yeneen ak yeneen luwe ko bu ko defee nit ñi mën koo jël. Euh, présenté ko wane ne mi ngi sama geste et ngir mën a nax keneen wala yu mel noonu mais bu dee par par exemple mën nañ ko louer par rapport ak exposition yi maanaam nga louer par exemple samay euh, euh, boolu orange maanaam wala yu mel noonu maanaam ngir exposition su ma paree dama koy delloowaat loolu dina mën a ne mais ci cas de yu simple yu ndaw lay mën a nekkee mais sinon yu ci bëri du du ci ne kon. Euh, kon euh, yi nga xamante ne dañ leen di jëfandikoo moom loolu mën nañ ko par exemple di louer wala ñu euh, abale ko wala yeneen ak yeneen yu mel noonu ci ay xeeti contrat yu mën a am mais léegi su fekkente ne alal gi kon dafa nekk loo xamante ne xiyam yi la maanaam misli yu la misli yu la maanaam su dee istihlaak yi la loolu bu boobaa misli yu bi la mooy mooy compter maanaam mooy bu dee alal la goo xamante ne su ma ko jëfandikoo wee day jeex comme par exemple jël naa ganaaru jàmbur Eh, lekk naa ko noom mbayeen yu baal mais li ma bëggoon wax mooy ñoom ci seen bopp mu jël ko lenu mbayeen ñu jël eh, eh, wala sanvee di jël bool maanaam ganaaru jàmbur ñu fekk ko fa lekk ko wala boog ñu dem jënd ay tacos ah, wala kebab mu jël lekk bu boobaa xam comme istihlaak yi la maanaam mm, alal googu moom Euh, maanaam loolu munul def neneen lu dul bu ko bëggee rembourser day dem jëndi ji wat ci bopp ñu joxe ko bu fekkente ne waa ji ki ko moom d'accord na pour mu delloo ko rek li nga xamante ne moom mooy euh, xiima gi mooy njëg gi bu boobaa tamit baax na euh, kon loolu tamit day aju ci déggoo waaye li ñu bëgg a wax daal mooy ordre bi ordre de priorité dafa am ci alal mooy soo yorelee alal nit dafa am ordre de priorité mooy jëmmi alal ji nga koy dox su fekkee mënta ne nga jël euh, euh, kemu alal bi maanaam lu nuróog moom nga jox ko ko su dee mënta ne bu boobaa valeuru alal bi nga koy jox mooy qiima gi njëg gi nga koy jox euh, léegi cas de boo xamante ne yow boroom alal ji gisatoo ko gisoo ay ndonom bu boobaa nag ci ngay def liñ njëkkoon a wax mooy lan mooy jël alal ji Eh, jox ko maanaam maanaam ñoo xam te ne xëy na dinañ ko soxla wala yeneen yeneen maanaam ci coob ci ci ci bëgg ci lan ci eh, ne da ngay coobare da ngay bëgg ne da nga ko koy maanaam ko da nga koy té maanaam tiyaabala comme li Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ne moom bu dee moom bu dee moom la loolu lay def te loolu lay digle mooy lan mooy jël alal bi maanaam eh, saraxe ko maanaam ba pare tiyaaba bi nga yéene ko ki nga xamante ne moom mooy Euh, comme moom alal la mais su fekkente ne nag alal gi du question da nga ko attriandé wala dara mais dafa xaraam rek ni nga ko amee rek xëy na da nga ko liggéey sax mais liggéey bi nga ko amee dafa par exemple ak yu noonu boobaa euh, da nga koy da nga koy da nga koy da ngay ci yéene gi nga yéene lan jënd ci alal bi loolu moom mooy su dee alal bi mën nañ ko déterminer maanaam xam nañ lan la exactement loolu tamit lu ci am solo la masala bi mi ngi am su fekkente ne lan alal di lan xam nañ exactement lan lan la léegi su fekkente ne alal gi nag xamuñu exactement lan la maanaam parce que dafa jaxasoo ak sama alal gu bari maanaam damaa yor alal gu bari alal gi nga xamante ne moo xaraam mu jaxasoo ak moom léegi bu boobaa masala boobu dañuy xool nan la mbir mi toll nan la mi demee su fekkente ne mën naa koo déterminer xam naa ni lii la bu boobaa processus bi njëkk a wax moom ngay def mais su fekkente ne xaw ma lan la maanaam alal ji mi ngi mais xamatuma lan laa laa laa ci jëloon lan laa ci triandé woon ak lan laa ci jëloon parce que mbir yi dañoo jaxasoo léegi mbir yi dañoo nuroo kom tey euh, bu dee loo xamante ne ci wàllu ci ci euh, saman gi la maanaam mooy njëg gi la wala al asman mooy mooy mooy or wala xaalis euh, mooy ak nuqut nuqut maanaam ndax gisoon nañ ni alal dañ koo xaajale diggante nuqut ak urut yi yéen a ngi alal ji nga xamante ne kon moom dafa am njëg maanaam mooy mooy mooy wurus la wala xaalis wala boog luy taxaw seen taxawaay te moom mooy lan moom mooy euh, euh, comme ay CFA comme dalasi comme rupiah comme euro comme dollar ah yen comme livre et cetera ak euh, peut-être éco ñu ngi koy dégg bu léegi ko mais nañ ko tudd rek voilà léegi tey. alal gu mel noonu su fekkente ne loolu la euh, loolu bu ma xamee njëg gi tamit ni ma njëkkoon a wax rek noonu laay def maanaam processus boobu rek lay mais su ma xamul njëg gi te euh, xam naa à peu près war a toll maanaam mën naa ko estimer bu boobaa dama koy estimer ma daal di joxe loo loolu lu toll noonu wala lu ko ëpp tuuti bu wóor ma ni maanaam def naa ko maanaam wóor ma ni matal naa li nga xam te ne moom laa waroon a joxe mat na kon loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne euh, bu ba bu mat a bàyyi xel la ci doxalin woowu léegi su fekkente ne xaw ma nan la toll et que ak sama alal bi mais xam naa ne euh, li ëpp ci sama alal moom maanaam loolu la foofu ci loolu la ci boppam lu xaraam loolu la voilà lu ëpp ci sama alal loolu la wala ci loolu la jógee rek boobaa moom alal boobu damay tàqali kooku moom lépp wala boog ma tàqali ko li ci tout cas ba mu leer ma ni lii loolu loolu tamit noonu lay demee léegi nag su fekkente ne lu tuuti la ci alal bi léegi loolu mooy cas de figure bi ci des mooy lu tuuti la ci alal bu boobaa tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhi d'accord nañ ci ne euh, euh, boobaa damay damay damay damay damay damay génne maanaam lu tolloo. lu tuuti la maanaam que sama alal gi par exemple euh, am na benn at boo xam ne maa ngi fàttaliku ne euh, amoon naa fi benn 500 euros boo xam ne boobu moom na ma ko amee daganut moom boobu moom boobu boobu daa benn waay ma dóor ay dóor yu métti bu dóor ay marque boobu bu mu miir euh, ma jël alal bi 500 euros la woon na et cetera mais jaxasoo na léegi ak sama alal ndax ba mu ko boolee 500 euros yooyu dama koo boole woon ak par exemple deux deux mille wala wala wala wala six mille euros ma am lu ma ci jëndoon di ko kii affaire boobu yéeg na bu fi mu toll ma toll nii et cetera su may génne alal bi maanaam cinq cent euros yi lay génne maanaam cinq rek lay euh, ci cadre tuub laa ko mën a def maanaam munul nekk en en aval maanaam loolu en amont rek la mën ne moom mooy tey ma ne euh, tuub naa euh, loolu nag ba dama koy daw voilà dama léegi tuub naa quoi dellu naa ci yàlla léegi damay génne alal di joxewaat mais munu ma ah naa ko jël rek après ma tuub maanaam après ma tuub loolu du mën a ne voilà euh, parce que yooyu yëpp lu ma ta bàyyi xel la mooy ne mbir mi daf ci am solo yéene bi parce que bu fekkonte ne au départ yéene bi loolu la kon bu boobaa léppay xaram voilà ndax innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit maanaam jëf yi ci yéene gi lay aju maanaam bu boobaa yow yaa préféré jël xaram lu xaram li nga boole leen maanaam nga boole ko lu dagan la Euh, ci loo xamante ne yow da nga suuraale woon ci kanam mu mel ni comme si mooy loolu lañu loolu mooy mooy euh, xiila boo teg la woon mooy am pexe boo tegoon la sa digganteeg sa borom subhaanahu wa taala euh, léegi su fekkente ne alal bi kon ci cas de figure ñu dellu si tuuti parce que ci cas de figure boo xamante ne tey par exemple lu ëpp ci alal gi moo xaram mais que benn partie bu ndaw dagan na loolu li ëpp ci borom koo xam yi kon dañ ne maanaam partie boobu ñu xam moom ngay na mais partie bi dagan même bu dee lu la moom da nga koy téye euh, sauf que sauf que xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ ne bu boobaa lépp ngay joxe maanaam loolu loolu xanaa bi lay dañ cee wuteeg jum jumbo rahmatullah te moom mooy xanfiyee euh, ak maalikee ak shafiyee rahmatullah alayhi euh, amaan na parce que ñoom li nga xamante ne moom moo tax moom mooy alal bu xaram mooy ñoom day tere lép maanaam day yàq lépp Euh, sauf que sauf que bu fekkente ne euh, lu tuuti la ci alal bi loolu kenn waxul ne ci borom xam yi rahmatullah euh, waxul ci en tout cas borom yi ñuy bàyyi xel seeni wax kenn ci ñoom waxul ne alal yi même bu dee lu tuuti day yàq bu dee bu dee lu tuuti da koy génne moom kese maanaam bu ñu ko xamee nga génne ko su dee xamoo ko nga estimé ko nga daal koy génne te tuub sa diggante ak sa borom subhaanahu wa ta'ala kon loolu moom mooy ni aju ci aral alal ki nga xamante ne xaraam ana nan ngay def euh, ba génne ko euh, kon noonu lañ ciy sete kon euh, gis ne sharia dafa dafa bàyyi xel alal boobu léegi nag alal borom subhaanahu wa taala daf jël ñu dellu ñu kon ñu ñëw ci beneen maanaam maanaam boo xam solo la mooy ne alal borom subhaanahu wa taala ko jox te bokk na ci Euh, gëdd yi nga xamante ne kon moom la ko jox moom mooy xaraamal gi nga xamante ne moom la lijjanti maanaam moom la moom la moom la toppatoo yenn xaraam yi comme fi mu naan euh, yaa ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum e yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen lekkante seen alal seen biir bu leen lekkante seen alal seen biir euh, ci caaxaan ci neen ah waaye boo leen demee ba kenn di jël alalu jàmbur di ko di ko lekk na nekk nay am yaxantu na maanaam contrat la njaay jënd la interaction commerciale la bu am seen diggante te yéen ñaar ñëpp ngeen d'accord lool voilà loolu euh, am taraadin minkum mooy ngeen gërëm naka noonu aaye bi nga xamante ne euh, mooy aaye bi gën a rëy ci alquran borom subhaanahu wa ci alal la ko maanaam mooy aaye bi tàmbale yaa ayyuhal lazina aamanu idhaa tadaayantum bi daynin ilaa ajalin musamman faktubuuh euh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen dëggu soo leen demee bay bindante bor maanaam boo leen daata daayantum bi day nag soo leen day bor euh, amalante ay bor euh, rek kon na ngeen maanaam ba ci ak dëxal xam te la na ngeen ko bind maanaam bindu googu nag dafa dagan kese euh, irshad la maanaam loolu amru irshad la maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala la jox digal mais daf la jox rek orientation maanaam waxu la ne force da ngeen war a bind bor bi et cetera ndax loolu dafa dagan kese maanaam am al fii nii rek la maanaam dafa dagan nekkul sax ne dañ koo sopp déedéet déedéet ngir rek la yéen seen mbiri àdduna boo leen ko bëggee doxal euh, surtout bu ñu xoolee euh, ay société ay entreprise wala yu mel noonu ñoom dara mënul yëwénal seen mbir dëgg-dëgg lu dul loolu donc orientation la voilà mu nekk benn orientation indication ci mbir mi euh, te lii borom xam yëpp dëppoo nañu rahmatullah alayhim ci ne nekkul sax foofu lu ñu sopp mais lu ñu maanaam orientation kese na bi nga xamante ne moom mooy Euh, euh, kon euh, alal googu boo xoolee dañ ci jeexital bi ci la waxee ne wattaqullaha wa yu'allimukumullah na ngeen ragal yàlla buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dina leen jox ko xam-xam dana leen jox xam-xam kon nga gis ne même xataa wax jooju mi ngi ko dugal fi muy waxee waxi alal maanaam comme quoi nit ki dafa war ragal yàlla ci alalam ba pare maanaam ci jëfalam ci doxalinam ak ñeneen ñi mais ni muy wutee alal sax daf koy ragal yàlla loolu day dëgëral li nga xamante ne moom moo tax akabirul aarif yi nayi radiyallahu anhum ku mel ni na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu ñoom ñuy wax ne Euh, que alal maanaam euh, talabul xalaal mooy xutbu raxa maanaam euh, fi jami'al ibadat maanaam li nga xam ne mooy wut wut alal gu dagan moom mooy maanaam fexe ba alal gi ngay dundee mu dagan ngay dundee dagan loolu mooy xutbu raxa maanaam mooy mm, keno ponk bi nga xamante ne mboolem jaamu yàlla yi ci yooyu la ñuy wërwërloo maanaam axe central bi loolu mooy xutbu raxa mooy axe central bi nga xamante ne mooy centre névralgique lépp ci moom lay wër-wërloo ba moom bu fi nekkul euh, jaamu yàlla yi sax maanaam da mënef na leen a bañ a tuddati ndax existé wuñu parce que nit ki li muy dundee nekkul lu dagal comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax xadis euh, mi ngi ci saxexe yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kullu laxmin nabata bi xaraamin fa naaru awlaa bihi bépp ndawal suux boo xamante ne daf la ko la ko suuxat maanaam suux mooy euh, bu dee ci ci jur gi yàpp la ñuy wax bu dee ci nit suux lañu wa bépp suux boo xamante ne la ko jëmbat la ko la ko la ko la ko màggal ci nit ki mooy lu xaraam suux boobu safara moo ca yey maanaam euh, loolu moom moo tax euh, alal wutinu alal nekk lu garaaw a garaaw garaaw comme ni nga xamante ne moom la al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ni mu doon ndànkoo ci bunt boobu ba nga xamante ne euh, am na benn euh, maanaam euh, interaction commerciale maanaam yaxantu maanaam xeetu njaay gu mu doon def ba nga xamante ne te moom moo nekkoon boroom xam-xam a mag Basra rahimahullah moom mag Hasan al-Basri yi euh, ñoom seen jamono xattaa ba ci jamonoy taayib yi sax maanaam daanaka ñoom ñoo ñooy référence yi gënoon a mag rahmatullah alayhi moom imam bu màgg boobu moom Muhammad ibn Sirin rahimahullah nitu yàlla bu sell la bu mu kawe sax mbir radiyallahu anhu euh, dafa ñëw euh, doon da jaay maanaam ñuy jaay mu ne am naa ci njaay moom noonu bu ma ko jaayoon maanaam te te gisoon naa ku ko jënd na waroon a doxale maanaam ni mbir mi naroo doxale ñu naroon a doxe mënoon naa ci am ñeenti junniy dinaar maanaam ñeenti junni ci ay dinaar euh, dinaar à peu près instant bi dinaar moom mooy buñ ko doon natt euh, mën nañ koo nattee ci euh, à peu près trois cents euros voilà à peu près trois cents euh, noonu bu dinaar mooy loolu noonu bu dinaar après soixante-quinze euros waaw donc trois cents euros trois cents euros nga multiplier ko par quatre mille wax alal du bari la mooy un million deux cent su ma juumul loolu ah et eh, non non cent cent wala douze millions d'euros douze millions d'euros la à peu naroon a gagné ci loolu ci njaay moom nee na man wër naa boroom xam-xam waa Basra yëpp laaj naa ne ñu ne ma lii de bi ñu ko gisee xool nañ ko gisuñu ci dara lu ci xaram nee ba tey man am na lu lënt ci mbir mi ci man te moom moo nekkoon boroom xam-xam bu mag bi terewul doyloowul xam-xamam nee gisuma ci lu aay mais bi dafa xawoon a lënt ci man. ma wër boroom xam-xam yi ma laaj leen waa Basra ñoom ñëpp ne ma lii dara nekku ci mais nee na mu bàyyi ko ngir mooy tuddi ko lu xaraam loolu moom ñoom noonu lañ daan def radiyallahu anhu mooy dañ daan mooy tuddi ko lu xaraam dañ daan teet lu xaraam voilà am am jaralu leen woon loolu am am jaralu leen déedéet déedéet loo xamante ne lu lu lu dugg dugg ci lu xaraam la euh, te borom subhaanahu wa ci euh, yeneen i aaya da gis muy wax bi wax gëdd gi nga xam ne moom la lu xaraam maanaam alal amee solo te d'ailleurs incha allah dinañ ko gis mais même borom subhaanahu wa taala tax aaya bii mu indi ko fii ginnaaw bi mu waxee waxu julli ak doole mu am spiritualité ni muy concentré wo ci loolu yëpp mais mu jël alal après mu teg ko ci centre wu lépp ginnaaw julli euh, maanaam nit ki suluk gi muy def maanaam suubu gi muy suubu di jëm ci borom subhaanahu mu jël ginnaaw julli ak li ciy wërwërloo ci ay zikar yu mel noonu mu jël lépp jël alal teg ko au centre dëgg-dëgg loolu day wane solo bi nga xamante ne moom la am solo. Euh, gis nga booy xool lettre bataaxal yi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu doon bindante doon bind di ko wax yeneen maanaam taalibe yi mbokk taalibe yi dafa am loo xamante ne dafa am ay sujets yoo xamante ne mais dañuy dellu si lu bari euh, te bokk na ci yi gën a dellu si mooy ci ñett yi gën a dellu si mooy fexee la fexee la fexe ba li ngay dundee na dagal bu xaraamee rek yàqu ko ndax jaamu yàlla yépp day wër-wërloo ci loolu mooy lan ngay dunde wax na dëgg radiyallahu anhu lu tax moos du tere mu wax dëgg ci masala bu mel noonu alors que nit ki li muy dunde doole ji mu am sax ci lay jullee lu tere mu wax dëgg te fekk ne alal jooju buy julli sax yëre yi muy sol ci alal googu lay julli lu teree mu wax dëgg te fekk ne nit ki bu mënee taxaw di xalaat wala mu dem jàpp ci ndox moomu alal la te alal googu ndox moom daf ko war a dagal ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu bu dee ci julli noonu la deme waxuma laa ci yeneen xeetu jaamu yàlla yi euh, loolu moom moo tax Euh, lekk alalu jàmbur yi ci caaxaan comme ni ko aaya biñ tudd léegi waxe sànq biñ ko tuddoon waxe bokk na ci musiba yi gën a garaaw bokk na ci ndëgg sërëx yi seytaane di gën a tegal nit ñi di leen gëmloo ne leen yéen ay nitu diine ngeen di leen gëmloo a yelloo ñu jox leen di leen gëmloo ne yéen da a yelloo nangam ak nangam ak nangam wala bokk nangam moo war a tax am nga droit ci nangu alalu jàmbur ci caaxaan am nga droit ci yeneen ak yeneen yu mel noonu maanaam loolu yëpp gëmloo leen ko wala mu gëmloo ne ne ak lu mënti xew yow yàlla du la toppee dara yàlla du la toppee dara voilà voilà te loolu du dëgg comme wa in yatihim aradun misluhu yaqubu comme li alquran ñu mu doon ñu mu doon ŋàññi eh, naan eh, eh, fa xalafa min ba'dihim xalfun warathul kitaaba ya'khudhuuna 'arada hadha al-adnaa wa qaalu sayughfaru lanaa voilà ñi nit ñu baax ñu sell ñi fi nekkoon surtout yeneen yi alayhi salaam ak ñi ñëw seen ginnaaw topp leen ci lu baax dafa am ñoo xam ne bi ñëwee ci ginnaaw. dañ nee na wuutu fa xalafa min ba'dihim xalf min ba'dihim xalfun ñoom day doon nañ sax téere bi maanaam ñi ngi moom téere nañ ko téere nañ ko nii xam nañu bu baax li seen maam yi nekkee woon xam nañu bu baax li seen baa yi nekkee woon xam nañu bu baax yeneen yi sa salaam dañu nekkee woon wala buñ ko xamul tamit possibilité ñu xam ko mi ngi fi waaye ñoom ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfar lana dañuy jël. lii leen di gaaral ci adduna mbiru adduna yii lañuy jël teg ko ci seen kanam téye ko ba pare nag lan lañ ci teg sa yughfaru lanaa dinañ ñu jéggal wa in yatihim aradun misluhu yaqudhu su fekkente ne am na leneen lu leen gaaralaat lu kenn lu mel noonu ñu jëlaat parce que jàpp seytaane nax na leen dugal na leen ci ndëggu sërëx boobu boobaa di nga gis lëkkale bu am solo gi nga xamante ne nit ki jokk ci borom subhaanahu wa taala te fonk julli lool te jàpp ko da gis ni nga xamante ne noonu la euh, noonu lay moytandikoo tamit ci alal waaye bi def lu la neex nu la neexee nga jël alalu jàmbur wëlbatiku nu mu la neexee li ñëpp bokk nga jël këpp li nga xamante ne bu ñu demee ba nga xamante ne dañ naan sax euh, keesu jàkka. dañuy njëkkante pour di ko téye parce que tout simplement après dañ ciy bëgg a jëfandikoo ak yeneen ak yeneen yu mel noonu mooy dëgg-dëgg mbir mi yegg na ci niveau boo xamante ne euh, maanaam dayo bu doy waar yàlla nañu yàlla sàmm euh, alal am solo boobu nga xamante ne kon moom la am solo ci suubuwaayu nit ki nga xam ne day dem ci borom subhanahu wa ta'ala moo tax borom subhanahu wa ta'ala def ko centre bi. bokk na ci doole yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala jox alal mooy daf koo boole ci li ñu tudde ak daruraatu xamsa ak daruraatu xamsa mooy lan euh, borom bi subhaanahu dafa am maanaam sharia bi lépp li fi tëral buñ ko xoolee dafa am rek yi nga xam te ne mooy xamsatu daruriyaat maanaam juróomi yoo xam ne yooyu mooy yi ñu loru mooy yi nga xamante ne ay nécessité la yoo xamante ne lépp lu ñu tëral am na ñu wax fa ad-daruriyaat sitta maanaam mooy juróom-benn ñu ci yokk beneen juróom-benn mais juróom la ñu ñëpp d'accord yoo xamante ne sharia lépp lépp sharia soo ko xoolee li tax mu wàcce acte boobu boo xoolee ngir défendre benn ci juróom yi la wala juróom-benn bu njëkk bi mooy diine maanaam nit ki diine daf ko war a xormal daf ko war a téye dafa war a am. Euh, dafa war a am gëddu di ko mën di mettre en pratique maanaam di ko mën di jëfe ak ci circonstance yu mu mën a doon loolu nag ku ko nar a xañe ku nar loolu loolu charia day taxaw ne la déedéet te képp koo xamante ne dañ ko koo nar day xeex ngir mën a jot ci xàqam loolu mooy loolu mooy ba pare boobu moo ëpp valeur yëpp diine mooy dundin mooy le mode de vie même mooy di dundin mooy diine voilà ñaareelu bi ëpp valeur yeneen yi des mooy bakkan an nafs ñetteel bi te bokk na ci mooy al aql maanaam parce que bakkan d'ailleurs loolu moom moo tax par exemple mu yoonal ni ku rey nit ñu rey la ku ku dagg loxo nit ñu dagg sa loxo ku sa ku ku ku tuur bëtu jàmbur mu tuur sa bët et cetera yooyu yi tax ñu yoonal ko mooy loolu ngir sàmm bakkan parce que sinon su dul loolu nit ku nekk mën na dem kenn du ko neex mu rey bakkanam après et cetera xataa ba sax nit ki tey bu ma taxawee ma euh, ñu tiimale ma pistolet ne ma waa ji yow tamit dóor ko mu dee rey ko man su ma ko reyee sharia daf may rey parce que sama bakkan gën te ëpp doole ëpp gënul cher bakkanam moom ba tax man ma war a permettre di ko rey parce que man tout simplement damay ragal man ñu rey ma man su ma ko reyee sharia daf may rey parce que bakkan bi moo seeree noonu euh, su ma daggee loxo jàmbur dañuy dagg sama loxo bu dee ma bu ñu tiimee euh, sa waay daggal loxo mbaa ma dagg sa loxo bu ma daggee man dañuy dagg sama loxo après am na ay atte yu wóorloo ci biir moom euh, bi ci des moom mooy xel moo tax ñu xaraamal ay naan sàngara et que ku ku ku naan ku ku ku ku ku ku ku ku naan sangara mu am ay yar yu lay duma ñu xaraamal lépp loo xamante ne day yàq xel xelu doomu aadama mooy comme ci lay duggee nag ay ñoom yàmbaar ñoom yeneen ak yeneen et cetera mu am tamit alal parce que xel ak alal daf leen di lëkkale foofu moo tax xamr ak maysir da leen di boole mooy jeu de hasard yi yooyu parce que yooyu dañuy yàq alal mais dañuy yàq xelu nit ba pare dañuy yàq santé wu doomu aadama parce que day am addiction ci mbirum li ñu naan addiction mooy day dem ba dootu ko sañ a bañati maanaam da ciy lang loolu mooy ci benn mbir euh, tamit alal sàmm bi koy sàmm moo tax ku sàcc ñu dagg loxo as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba moom moo tax maanaam ngir sàmm ko beneen bi nga xam xamante ne tamit borom subhanahu wa ta'ala daf koo boole muy juróom yi nga xam ne yooyu lépp lu ñu tëral àtte boo xoolee ci juróom yooyu te da ci mooy lu ñu tuddee ak nasl mooy euh, mooy askan askan dañuy wax tamit ak nasab mooy askanante mooy lien de euh, parce que askan moom mooy yor société euh, société foyer bi lay déparé te lépp maanaam nga gis askan euh, moo tax ñu tere njaaloo et tamit ci njaaloo mu am daan yu tar yu ñu koy teg voilà même bu dee mës na dugg ci néegu sëy mooy téeméeri yar yi su dee mës na dugg ci néegu góor moom mu góor jigéen tamit ku nekk fi dee góor jigéen parce que bu gaa yi nekkee góor jigéen doom doo ko askan bi day day day jeex et cetera et cetera. yooyu yëpp mu teg ay daan yu tar ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko nekk ak yeneen ak yu mel noonu yooyu ngir sàmm askan la eh, muy juróom yooyu mais mu am beneen boo xam ne moom la ci ñenn ci borom xam-xam yi yokk rahmatullah alayhim te moom mooy al-irab moom mooy der deru nit mooy sa réputation maanaam buñ naan diw yàq na sama der voilà der boobu la ñuy wax loolu moom moo tax ku jiiñ nit njaaloo ñu dóor la quatre-vingts loolu tax bokk na ci bàkkaar yi gën a garaaw mooy yàq deru nit yi nga xaraamal ay jëw rambaaj et cetera yooyu yëpp ci buntu boobu la dugg waxal nit lu ñaaw sosal ko yooyu foofu la dugg loolu la te euh, deru nit euh, moo tax yenent bi sallallahu alayhi ne kullun lil muslimi alal muslimi xaraama damuhu wa maaluhu wa irbuhu lépp ci jullit ci moroomu jullitam dafa xaraam alalam gis nga maanaam bakkanam maanaam deretam damu deretam alalam ak lan ak deram kon loolu mu dalay wax importance ak doole ak gëdd bu mag bi nga xamante ne euh, moom la moom la yooyu am mais nga gis alal daa iman daf ko ci dugal te alal bu buñ ko xoolee soo ko yorul doo mën a sàmm sam xel soo ko yorul sa doo mën a sàmm soo ko doo mën a sàmm sa diine xattaa ba xeex bi ngeen xeex ngir sa diine taxaw boo yorul alal kenn du la ragal parce que doo am mën a am xattaa maanaam façon xeex bu ne rek doo mën a am gëdd ak luñ la mën a ragale façon xeex yépp parce que même ay armes alal la koy jënd ngànnaay alal la koy jënd ala la koy defar et cetera kon ngay gis loolu yëpp ni mu amee solo ba nga xamante ne euh, comme ci yenente bi sallallahu wa wasallam doon wax tamit xatta maanaam ci am doole bi nga xamante moom la am doole bi mu doon wax waajoo nga xamante ne dafa nekk ci àll bi ashxasa axbara yënga euh, euh, maanaam safar dafa tukki nekk koo xamante ne dafa pënd sonn nekk kon ci circonstance yi nga xam ne su su su su ñaanee ñaan gi dafa war a mën a nangu yëpp ñu teg ko euh, mu ne rafi'an yadayhi yaqulu ya rabbi ya rabbi borom subhaanahu wa euh, euh, maam yëkkati loxoom naan yow sama borom yow sama borom wala allahumma allahumma maanaam di ñaan yàlla donc yëkkati na loxoom yëpp am na circonstances yi tax ñaanam nangu yëpp ñu ngi fi waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wa haram wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu li zalik alors que li muy lekk li muy dundee dafa xaram wa makalahu xaram li muy lekk dafa xaram wa mashrabu xaram wa malbasu xaram li mu sol dafa xaram kooku fa anna yustajabu li kooku nan la ñuy nangulee ku mel noonu nan rek la ñuy nangulee ku mel noonu maanaam euh, fii mu am benn point boo xamante ne ginnaaw boo wax nañu importance yi parce que dinañ ci ñëwaat ci gën a leeral ba tey importance boobu noonu ak surtout ci côté li tax ci aaya bi borom subhaanahu wa taala maanaam def ko centre parce que mooy alal dafay am jeexital ci jikkoy nit parce que euh, day day day day lan nan lañ ko mu tuddee euh, loo xam te ne day day day mandargaal ay jikko maanaam détecteur euh, de vertu la wala en tout cas wala de vice détecteur de vertu et de vice maanaam day day day tegtale day mandargaal ay jikko Euh, loolu ci jotaay bi di ñëw dinañ ci gën a ñëw incha allah euh, mais euh, li nga xamante ne kon moom maanaam moom lañuy la ñuy wax fii nii ci buntu alal ne li nga xamante ne kon moom la borom subhaanahu wa teg fii ci centre bi maanaam nga gis lépp lépp diine ji da ko wërale alal ba pare yi mu ciy wax di ci tegtal di ci di ci di ci insister gis alal alal alal alal da ciy teg yëpp alal Euh, euh, da ciy tegu euh, te mu indi ay aaya yu bari ci alquran yeneen bi sallallahu di ci leer lu bari bari bari ci sunna di wane alal mi nga xamante ne noonu la nekkee loo xam ne vraiment lu lu lu am solo la loo xamante ne loolu mat bàyyi xel la loo xamante ne képp koo xamante ne dang nga koo da nga koo doyadal wala boog na nga ko joxe gëdd Euh, bokkul ak ni ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ah euh, loolu euh, rek day day day day day de te point bi nga xam ne moom lañuy ñuy jeexale wax ne point bu ama am solo la mooy ne ci alquran ak sunna ak ci waxi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim amul fenn foo xam te ne dañuy bàyyi xel rek jëmmi alal kesi kese kese déedéet faw daa war a dagal faw dafa war a dagat guñ euh, naan liggéey jaamu yàlla la liggéey jaamu yàlla la lool du dëgg euh, dañ koy dégg nag lu bari mais du dëgg lii jaamu yàlla mooy wut lu dagan mooy jaamu yàlla te nit ki suy wut lu dagan ngir mu mën a nekk jaamu yàlla attention ngir mu mën a nekk jaamu yàlla faaw yéene bi am yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wa man kaanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi bi muy wax naan yéen yi innamal a'malu binniyat mooy hadith sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu jëf yëpp ci yéene la aju wa innama li kulli imri'in ma nawa nit ku nekk li nga yéene ngay am mu ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi képp koo xamante ne dafa jóg gàddaay réew ak réew dëkk ak dëkk def dem immigré ji déglul bu baax li mu wax loolu mooy hijra immigré exemple soppi maanaam jóge ci benn doxalin dem ci beneen doxalin jóge ci benn place dem ci beneen place jóge ci benn système dem ci beneen système et cetera loolu képp ku ko def e nga jëm ci yàlla ak yenentaan bi sallallahu loolu tax laa jóg na nga xam ne di nga ci am yàlla di nga ci am yeneen bi sallallahu ci sa gàddaay googu kon loolu mu leer mu joxe beneen exemple waaye nag képp koo xamante ne gàddaayam daf ko def maanaam dafa jóge ab réew ba réew dem gën a réew lan moo ko fi yóbbu ilaa dunya yusibuha alal amaam adduna bu muy am moo xam alal la wala prestige wala leneen mais mbiru àdduna gu muy am aw imra'atan yatazawwajuha wala boog soxna su mu takki ji lay dem si wut jël del moo tax a tukki yii ñaari dag xaraamul de alal yor ko bu daganee xaraamul même boo am tiyaaba am koom-koomu àdduna xaraamul mais bu la taxee dem fenn moo tax yenn saa dafa joxe ay exemple yoo mbir yoo xamante ne dañoo dagan exemple mbir yu dagan la joxe ne bu la taxee jug mooy comme boo jugee dem liggéeyi ji dee liggéeyi ji am alal moo tax a jóg loola fa wala boog takk soxna wala leneen ak leneen loolu yenent bi ne sallallahu fa hijratu ila ma hajara ilayhi gàddaay googu mu def ca la la ko tax a jóg rek la cay am te lool mooy boo ko ca amee parce que mën nga ko wuti ba pare doo ko am loolu la ba tax point bu am am solo la. te dafa mat a leeral que ñun ay wolof lan suñu waxee léeg-léeg ni ñuy déggee mbir mi du baax mbir mi nag nii la ne lala tax a jóg moom nga ciy am te lool mooy soo ko ci amee alors que bu la yàlla taxee jóg nag leneen loo ca amaale day duggaale ca yàlla na kon loolu mooy lan ñu tënk ko ci nu leer incha allah mooy tey su ma dee liggéeyi ji en tant que jullit mooy dem ci benn entreprise di liggéey wala ma dem dugg ci ci marché bi wala ma am yenn interaction commerciale yu may def ngir mën ci amee alal wala lu ma mën a def daal ngir mu may indil koom bu dagan su fekkente ne dama ko def te am alu alal alal gi ak maanaam prestige bi wala am koom gi wala dund ci dund gu neex ak yu mel noonu moo ma tax a jóg li ma def xaraamul de mais loolu tuddul jaamu yàlla. ndax loolu yéefir yi dañ koy def c'est-à-dire que man ak yéefir bi nga xamante ne ñoo bokk même entreprise bi ñuy liggéeyee amuñu différence ci mbir mi loolu dafa war a leer mbir yi li tax muy mën a nekk lu baax nekk jaamu yàlla muy yéene bi nga ciy dugal wa innama li kulli imri'in ma nawa nit ku nekk la mu yéene rek ngay am lay am loolu dafa war a leer a leer a leer ci bopp nit ñi parce que ñun ay wolof la nit ñi décrire mbir yi léeg-léeg day ak ak lënt lënt da ciy am ak ak ak ak xeetu ñàkk wér da ciy am su ma jógee di liggéey ji ne damay liggéey ji ngir ne borom subhaanahu wa dafa bëgg maanaam sama diine ma mën koo eh, toppatoo bu baax kon danaa wuti ci alal joo xam ne dana ma dimbali ngir mu mën a taxaw sama diine damay jëm wuti ci alal ji ngir ne bu heure joxe asaka jotee ba mën a génnee asaka ndax loolu dafay loolu yàlla moom moo ci kontaan. damay dem wuti ci alal ngir mën a dundal sama njaboot ngir mën a dimbali samay mbokk samay wayjur sama ñeneen ak ñeneen ngir ne yàlla dafa kontaan ci kuy def lu mel noonu damay dem wuti ji alal damay dem liggéey ji wala ma wuti ji alal ci ak anam gu dagan waaye la tax ma di ko def tamit mooy jullit ñi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe wala nit ñi nekk ci xat-xat man ma mën a am lu doy lu ma leen mën a jàppale bu leen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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون